fi lbaabi alxaadi walxamsiin wa an al-Baraa ibni Aazib radiyallaahu anhumaa an an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala al-muslimu izaa su'ila fi al-qabri yashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasulullah fadalika qawluhu taala yuthabbitu allahu alladina aamanuu bilqawli alsaabiti fi lxayati addunya wa fi alaxira muttafaqun alayhi qaala alimamu alxafiz annawawiyu rahimahu allahu taala mu ñuy nettali kon di indi ba léegi ci xadiis yi nga xam ne wàllu wi ci garab gi ñu nekk ci buntub yaakaar di garabu yaakaar ci téere bi ñu nekk muy riyaadu saalihiin toolu wa ja'alana allahu minhum amiin ci suñu jotaay bi ñu génn muy garab kon numéro cinquante et un juróom fukk ak wala chapitre wala buntu numéro cinquante et kon gisoon nañ ci suñu jotaay bi ñu génn xadiisu Seydina Muaaz lañ mu jëwoon gis siinoo gisoon nañu xadiisu Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas li ko jiitu xadiisu Seydina Muaaz moom lañ mu jëwoon gis muy xadiis numéro 426 im ne woon wa an Muaaz wa an Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu annahu qaala kuntu ridfa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala himaar tey nag inshaa Allahu ta'aala ñu war continuer tey ñuy gis xadis numéro quatre cent vingt-sept muy xadisu ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mu wa an al-Bara ibn Azib mu ngi jële ci sahaaba boo xam ne moo turam moo doon al-Bara ibn Azib di doomi Azib mu ne radiyallahu anhuma yàlla na boroom di gërëm leen ñoom ñaar kontaan ci ñoom ñaar ndax ñoom ñaar ñëpp bàyyi jeeg doom ji ay sahaaba lañu woon muy al-Bara ak baayam bi Azib radiyallahu anhuma an an-nabi muy jële moom albara ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala mu ne nee na ki nga xam ne moo wommatul boppam jullit bi ida su'ila fil qabr buñ ko laajee ci xabru waaw mooy ñu denc ko waajal ko ba dugal ko biir xabru ñu laaj ko fan moo koy laaj ay malaaka comme ni nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam albara mii di leerale la hadiis yi nga xam ne dinañ gis inshaa Allah li nga xam ne mooy riwaaya bu al imaam Abu Dawud as-Sijizi wala as-Sijistani Sulaymaan ibn Ash'as rahimahullahu ta'ala foofu la gën a yaatoo ku koy laaj malaaka yi fil qabri ñaari malaaka idaa su'ila bees ko laajee fil qabri ci bàmmeelam buñ ko dencee yashhadu ne ko ndax lii fekk moom yashhadu mu ngi seede an laa ilaaha ka amul benn buur war a jaamu ci dëgg illa Allah ku dut yàlla wa anna muhammadan te saydina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam boobu bu ñu ko laajee lii lay seede lii lay tontu ki nga xam ne moo wommatul yàlla mooy jullit bi su yorente bay saasaam nag ne fa zalika loolee qawluhu moom la borom bi di wax taala wax borom bi bu kawe bi te yéegut mooy lan yusabbitu allahu alladhina amanu waaw bil qawli sabiti fi l hayati dunya wa fi l axira nam ko waxe suratu sayyidina ibrahim alayhi salaatu wassalaam muy aay numéro vingt-sept ñu boroom ne yusabbitu Allahu boroom bi mooy dëgëral tasbit yusabbitu mooy dëgëral Allahu boroom bi alladina ñi nga xam ne amanu yàlla bil qawli saabit ci wax ju sax te mooy saxal seede yi ñu gëmoon fii ñu man koo dëggal mu sax ci seen làmmiñ ñi ah saleen ko seen làmmiñ ñi bu dëgër bañ man koo wax ñu trébuché voilà bil qawl thabit fil hayat ad-dunya ci addina néew jege ji ta doyal yi mooy li ñu fi newee ñoom dañoo nangoon di am nutq bi shahadatayn di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatu tawhid kaddoog tawhid borom bi da leen ko jàppandaloon saxal ko ci seen xol yi laata muy feeñ ci seen làmmiñ yi te tamit seen làmmiñ yi di ko tudd waaye seen cër yi di ko jëf waaw mu ne fil xayaati dunya kon wa fil aaxira bu génnee àddina tànkam bu mujj alaaxira muy barzax buñ ko dugalee ci bàmmeel borom gi da koy dëgëral foofee bu ko malaaka yi di laaj mu mën a wax kat man sama borom mooy Allah loo wax ci góor goo gëlëñu ne moom ndaw yàlla la woon alayhi salaatu wassalaam ba ni muy jeexe kon mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhima ñoo ko solo léegi laaj bi mooy est ce que ñoom ñaar doon ko solo yaa fay dañ naan la déedéet waa sunanul arbaa ñoom ñépp solo nañ ko ak al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi al imaamu al buxaari rahimahullahu taala ñoo andi na ko ci ñaari bërëb waaw. andi na ko ci ñaari bërëb andi na ko ci kitaabu tafsir suratu ibrahim alayhi salaam baabun yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabit waaye tamit andi na ko kitaabul janaa'iz baabun maa jaa fi adaabil qabr niñ jël boobu ah buntu bi nga xam ne mooy wax ci li ñëw ci mbugalu li nga xamante ne ni mooy bàmmeel mooy haddathana Hafs ibn Umar al imaam al Bukhari abu abdillah mu ne haddasanaa nettali na Hafs ibn Umar suñu sëriñ di Hafs ibn Umar di Hafs ibn Umar ibn al-Haaris rahimahullahu ta'aala Abu Umar al-Azdi an-Namari al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Shu'batu mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala an Alqama ibn Marsad mu jëloon ko ci ku ñu naan Alqama ibn Marsad Abul Harith al-Hadrami al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Sa'd ibn Ubayda moo ko jëlee ci Sa'd ibn Ubayda as-Sulami Abu Hamza al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-Bara ibn Azib moom mu jëloon ko ci al-Bara ibn Azib ibn al-Harith ibn Adi ibn Jusham ibn Majda'a ibn Haritha ibn al-Harith ibn al-Khazraji al-Khazraji Abu Umaara ñu ne Abu Amr ñu ne Abu Tufayl al-Kufi rahimahullahu ta'aala radiyallahu anhu taalibe la woon ci Yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon nag mu ne radiyallahu anhumaa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne idaa uqida al-mu'minu fi qabrihi utiya thumma shahida an laa ilaaha illa Allah gis nga ci fii riwaaya bii da ne idaa uqida al-mu'min dëjuloowee toogloo way ngëm yàlla bi fii xabrihi ci xabro mooy bu ñu ko dencee ba pare malaaka yi dañuy ñëw toogloo waaw uddiya dañ koy dikkal kan moo koy dikkal malaaka yi summa ginnaaw gi laaj koy laaj shahida mu seede ne an laa ilaha illa allah kamul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla wa anna muhammadan te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndaw yàlla la mu ne fa zalika loolee qawluhu mooy waxam di borom bi di wax naan yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabit wa imam al bukhari rahimahullah mu ne haddathana muhammad ibn bashar mu ne ta sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi di Bundar rahimahullah al-Basri moom nettali nañu ko tamit mu ne haddathana qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Gundar di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali di Abu Abdillah al-Basri moom di Gundar qaala mu ne haddathana Shu'ba mu jël ko ci Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn Ward al-Ataki Abu Bustam al-Basri rahimahullah mu ne bi hada wa zada yusabbitu allahu alladina amanu nazalat fi adabil qabr da cee yokku ne aaya bi mu ngi wàcc ci li nga xamante ne mooy mbugalu bàmmeel a'aadana allahu min minha kon nii nii la ko al imaamu eh, al al al al Buxaari indi fii kanta lii nii nga xam ne moom la imaamul Euh, Nawawi indi kaddu yi imaamul Buxaari moo ko solo wax nañ la indi na ko ci kitaabu tafsir foofu noonu dane haddasanaa Abul Waliid mu nekk ñu nettal mooy Abul Waliid di Hishaam ibn Abdil Malik al-Baahiliyu at-Tayaalisiyu al-Basriyu rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa mu ne nettali nañu Shu'ba di Shu'ba mu ne kon haddathana Shu'ba gis nañ ko sànq amirul mu'minin qala mu ne akhbarani xabarana man dong Alqamatu ibnu Marsad gis nañ ko sànq qala sami'tu Sa'd ibn Ubayda gis nañ ko sànq an al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala al-muslimu idha su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah fa zaalika qawluhu yusabbitu Allahu alladhiina aamanuu bil qawli saabiti fil hayaati dunyaa wa fil aaxira voilà lii kaddu yi moom la al imaamu an-Nawawi euh, euh, indi kaana al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'aala mu ngi gondi ci kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa baabun buntu bi lenn ci shurrax yi def ardu maq'adil mayyiti minal jannati awin naari alayhi mu ne haddasanaa Muhammadu bnu Bashaar ibnu Usmaan al-Abdi rahimahullahu ta'aala mooy bundaar mi ci sànq muy Muhammadu bnu Bashaar ibnu Usmaan voilà bariwul nag lu muy ñëw ba ci kii bi daan rek léegi jërë rek rek daa mu ne bundaar wala yooyu mu ne haddasanaa Muhammadu bnu Bashaar ibnu Usmaan al-Abdiyu di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud gis nañ ko sànq di Bundar al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far mooy Gundar al-Basri moom tamit ah daa jiitlewu doomu jiitle la woon ci imam Shu'ba imam Shu'ba moo dencoon yaayam rahmatullah alayhima mu ne qaala mu ne haddathana Shu'ba muy bàyyi jiit léem di Shu'ba ibn al-Hajjaj amirul mu'minin mi gis nañ an Alqama ibn Marsad gis nañ ko sànq an Sa'd ibn Ubayda gis nañ ko sànq an al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu gis nañ ko sànq an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit qaala nazalat fi adhabil qabr fa yuqalu lahu man rabbuk fa yaqulu rabbi Allah wa nabiyyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fadhalika qawluhu azza wa jalla yuthabbitu allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati nii la ko imaam Muslim indi mu ne eh, imaam kon foofu al imaam al euh, al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhu maa dana yonent bi saa saam dafa ne dafa jàng aaya boobu nekk suuratu Ibrahim alayhi salaam mu ne yusabbitu Allahu alladhiina aamanu borom bi de mooy dëgëral ñi gëm yàlla bil qawli saabit ci kaddu gi nga xam ne mooy bu sax gi mooy gi samputa ci loolu moo tax borom bi bind asamaan ak suuf muy laa ilaaha illa Allah annahu qaala qaala mu ne nazalat yonent bi saa saam bi waxee li mu ne qaala teg ci ne nazalat fi adaabil qabr wala al-Baraa ibn Aazib voilà mu ne lii al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu mu ne nazalat aay bii dafa wàcc fi azabil qabr fa yuqaalu lahu wala bokk yonent ware sa saama ko fa yuqaalu lahu nee na ñu wax jaam boo bële ne ko man rabbuk kuy sa borom fa yaqulu mu ne rabbi Allah mu ne ki nga xam ne mooy sama borom de Allah lañ koy wax <coughs> <coughs> wana bi kanta ci nga xam ne mooy sama yónnent biñ ma yónnee woon yónnent kañ soloo woon te ko ci man kooku de mooy muhammadun noonu la tuddoon noonu lañ ko gën a xamee noonu lañ ko gën a miine sallallahu alayhi wa sallama yal na borom di julli ci moom dara li salman fa zalika mu ne loolee qawluhu mooy wax bi borom bi wax azza ma gën a wa jalla te tedd Azza wa jalla màgg na yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah voilà hadith baa ngo kon nii nii mooy li nga xamante ne nii nii la ko al imaamaani ah, ah, daal di solo gis nga kon kaddu yi ñu am fii mooy kaddu kon mooy kaddu al imaamu al Bukhari ci kitaabu tafsir rahmatullah alayhi léegi lëkkale hadis bi ak suñu bunt bi ginnaaw loolu yaa vay njàngale mu njëkk mi mooy bi ci tegu mooy njàngat mu njëkk mi bi ci tegu mooy lëkkaaleem ak bunt bi mooy yërmande yàlla ak yaatu ci ki nga xamante ni nii mooy aji ngëm yàlla ji waaw waaw borom bi du ko seetaan ëllëg masu koo seetaan ci kaw suuf du ñëw ba yowmal qiyam mu koy lâcher jamais waaw boroom bi la sawoon fii ci àddina ba nga bokk ci ñi naan laa ilaha illa allah mustayqiniina bihi qulubahum waaw dëggu ci kaddu googu dëggu ci seen xol bu ëllëgee boo faatoo bañ dugal la bàmmeel première tànk ci walla xara ci barzax foofu borom bi moo lay dëgëral tamit waaw jàppandal la kaddu googu nga xam ne képp ku ko wax texe nga man qaala laa ilaha illa allah daxala al janna la yonent baay saa saa wax mu jàppanal la ko foofu fële ci biir xabru waaw te ca xabru la ñuy xame yow fan nga jëm ëllëg bu qiyaama taxawee yow ba su taxawaay ba am anta min ashaabil janna am ci beneen këram gi waaw ca la ñuy xame ca xabru rek foofu moom day gën a dee leer ndax nit ki balaa génn àddina borom bi dina ko wan fan la jëm waaye bu demee ca xabru foofu moom day gën a teeleer est ce waa aljana la bokk wala ca waa safaan a'adhana allahu minha waaw ci naar foofu nga xam ne dafa raglu xat lool yow ndongu ñaari malaaka ñoo ñëw comme ni koy neen saa saam leer ni ñu koy leeral ci al bara mais ci riwaayu al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhima waaw alayhi waaw ni yow imaginer nit àddina bii rek léeg-léeg da nekk ci yu ñàng nii dangay nekk ci yu ñàng waaw yu ñàng affaire yu ñàng tax sa làmmiñ damm mënatoo wax lu leer ngay bégee sa làmmiñ damm mënatoo wax lu leer lu tax parce que da gis lu la rag lu la ragal lu la rag lu tax nga ragal waaw lu raglu loo gis mu tiital la ba ànd ak sa sago ba la nga bëggoon a manoo ko wax <laughs> waaw di trembler de frayeur ak de de de de ragal <laughs> waaw waaw bés boobu nag xabru moo gën a garaaw bépp problème mu mën a taxaw bu la mën a fàtteloo say bànneex yoo mas a am ci àddina xabroo ko gën a ñàng te xabru digganteem ak alaaxira boo gën a see ñàng <laughs> waaw foofale wallahi adha wa amar loolu ko boroom bi waxe de gis nga alaaxira moo gën a ñàng te moo gën a wex mbugal moo képp ku yaakaar ne mbir mi daal moom sawaay dangay ngay def lu la neex <laughs> mooy tey nga dee yow tey nga gis nga li nga xamante ne moom ngay am fii hein li ngay am fii ci allah al addina gu jege gii <laughs> li ngay am fii nga xamante ne nii <laughs> léeg-léeg sa affaire yi sawaay yow ni ko bëggee mu demee noonu malgré mbugal yi lay dal mbugal di la la dal léeg lu neex ñëw fàtte loolu waaye <laughs> as wallahi bal as-saa'atu maw'iduhum wa amar ca suuratul qamar waaw nga gaay mu ne yéefér yéeg ñi may weddi xam nga lan mooy seen rendez-vous fan leen jox dig dajee man seen borom mooy as-sa'a l'heure buñ naan l'heure foofoo tax ñu naan l'heure waaw mooy seen daje seen dig dajeeg seen boroom wa sa'atu te heure boo bëre waxtu woo wëre yawmal qiyam adha wa amar kon nag bàmmeel li muy ñàng ñàng borom bi yërmande day jàppandal ki nga xamante ne kaana yaqulu la ilaha illa allah mustayqinan bihi qalbah waaw waaw kon mustayqinan bihi qalbah moo ci doon wax la ilaha illa allah te sax ci xolam dëggu ci borom bi li muy ñàng ñàng moom du gis ñàngaay boobale Allah kon loolu ay way jële nañu am yaakaar ci suñu borom mi nga xamante ne fa gën a xat gën a ñàng foofu sax duñu bàyyi déedéet ay xéewalam dañu fa fekk ba jàppandal ñu ñu mën a wax kàddu gi nga xam ne ku ko wax texe xoolal xadiis bi ngir yokk njariñ dañ ciy jànge bala ñu jàll parce lu am am solo la lii xam naa bu ñu fi jógee rek dañuy tëj <laughs> waaw mooy dañ ciy jànge ne mbugalum bàmmeel am na mais laaju bàmmeel am na waaye mbugalu bàmmeel lan lañ koy xame surtout ci riwaaya imam abu abu daawud bi waaw kon xam nañ ne kon nit ki dañ koy laaj biir bàmmeel waaw laajut bàmmeel am na waaye it nit ki nga xam ne moo faatu dañ koy dekki dañ koy yëkkati ba mu mën a wax delloo ko ruuxam waaw mais dund googu du ko may mu génn bëtt li nga xam ne mooy mooy mooy xabru bi génn ñëwaat ci ak njabootam mukk dund barzaxiya lay doon allah waaw <laughs> te gis nañ xéewalu yàlla yi foofu def way ngëm yàlla yi al imaamu abu daawud as-sijistaani rahimahullah moom moo indi affaire bi intégralement ndax ñu ñëpp dañoo tënk xadiis yi imaamul buxaari imaamu muslim imaamu seen sëriñ imaamu ahmad da ñëpp ñoom imaamu tirmidi an-nasaa'i ak ibnu maaja ñoom ñëpp seen xadiis dafa tënk foofu abu daawud as-sijistaani rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb bërëb bi mu ko njëkk indi mooy awwalu kitaabi sunna baabun fil mas'alati fil qabri wa adaabil qabr waaw waaye mu indi ko feneen ci même buntu ci même euh, téere boobu moom al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu rahimahullahu taala waaye mooy ñetti xadis après ndax xadis bi ñu jóge nii bi ñu wax sànq dama jëla ko ci euh, beneen Abu Daawud bi at-Tayaalisi boobu mooy. xadis euh, numéro quatre quatre mille sept cent cinquante alors que bii mooy quatre mille sept cent cinquante trois kon ñetti xadis après ci kitaabu euh, awalu kitaabu sunna ba léegi ci buntu même buntu bi ah ñaari xadis après bi mu lim léegi bi ñu gis léegi mu teg ci bii fil mas'alati fil qabri wa adaabil qabri mu ne haddathana Usmaan ibn Abi Shayba mu jële ko ci frère grand frère u Abu Bakr ibn Abi Shayba mi ñuy gis lu bari waxoon nañ la grand frère am bi dañ koy gis léeg ibn abi shayba di usman ibn muhammad ibn ibrahim ibn usman eh, al-absi al-kufi rahimahullahu ta'ala abul hasan qala mu ne haddathana jarir mu ne ki ñu nettali mooy jarir di jarir ibn abdil hamid ibn jarir ibn qurt eh, ibn hilal abu abdillah al-kufi moom nag ad-dabbi juge la woon al-qaadi mu ne ha imaam Abu Daawud mu ne ha taxaw leen mu ngi leen beneen càll la mu ne wa haddathanaa Hannaad ibn Sari mu ne te nettali nañu suñu beneen sëriñ jëlee naa ko muy Hannaad ibn Sari di Abu Sari Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'fuuq rahimahullahu ta'aala al-Kuufiyyu at-Tamiimiyyu al-Warraaqu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abu Mu'aawiya mu ne wa haadhaa lafdu Hannaad mu ne haddasanaa Hannaad ibn Sarii mu ne ki ñu nettali mooy Abu Mu'aawiya di Muhammad ibn Xaazim at-Tamiimiyu as-Sa'diyu al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aalaa imaam Abu Daawuud mu ne wa haazaa kaddu yi may indi fii nag lafdu Hannaad du sëriñ bi ma njëkk a tudd li Usmaan ibn Abi Shayba waaye Hannaad ibn Sarii nii kaddu yam ñu jàngal hadiis moom laa indi fii anil A'mash loolu mooy lan Jariir ak Abu Muawiya ñoom ñoom ñu jëlee ci al-A'mash muy al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu mawlaahum Abu Muhammad rahimahullahu ta'aala al-Kuufiyu an al-Minhaal mu jëlee ci al-Minhaal di al-Minhaal ibn Amr al-Kuufiyu al-Asadiyu rahimahullahu ta'aala al-Kuufiyu an Zaazaan an an Zazan Zazan gën nañ ko gis muy Zazan Abu Abdillah wa am ñu ne Abu Abdillah am ñu ne noo Abu Umar la al al al al Kindi al-Kufi al-Bazzaz ad-Darir rahimahullahu ta'ala an al-Bara ibn Azib moo ko jëlee naa ba al-Bara ibn Azib ibn al-Harith ñu ne ko sànq Abu Umar al-Kufi al-Madani dawal al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu daal bi yéen a tubaab yi saa saa am na baayam xoola mu ne xoola naa xoola nii la ko imaam Abu intégralement hadith bi dina gudd lii la lii la mu ne xaraj naa ngi gisaale mu wax la fan ci ban jamono la woon mu ne xaraj naa dañoo génn dañuy gaaw nag maa rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii jinaaza fekk euh, benn euh, néew boo xam ne moom lañ doon denc léegi nag ñu génnoon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne dañu bi ñu ànd moom. ci benn néew bu ñu waroon a denc ah mu ne fii jinaazati rajulin min al ansar fekk benn góor ci wàll ansar mooy mbokk Seydina al Baraa yi moom ci wàll ansar it la bokk radiyallahu anhum koo xam dafa génnoon àddina ñu koy dem di ko waajali di ko denc ànd ak yonentu way sa sam ñu ànd ak moom fantahaynaa ila al qabr wa lamma yulhad nee na ñu indi ko ñu ñu agsi ba ñu agsi fi biñ ko war ci almeer yi fi ñu ko war a denc ci xabru bi wa lamma yulxaq te fekk mooy dencaguñu ko voilà loolu la mooy defaguñu ko allaxdu bon xam nga allaxdu mooy dañuy kii ci wet gi hmm? gas gas ci wet gi daal di koy dugal foofule ashaqu daa am allaxdu al mooy ci wet gi lay nekk nga xam ne dañuy gas euh, bànneel bi bu ñu ko gasee ñu gasaat benn portion ci wet gi après dugal ko foofu taf ko foofu teg fa ay labina ay brique nga xam ne du basculer après ñu wàcce euh, teg fa lool ba mu tegu ñu wàcce suuf si ashaqu nag mooy ci biir dañuy gas ca ca biir ci xóot ni mu xóote noonu ah la gas dugal ko fi léegi teg ay brique après wàcce suuf wàcce kii bi wàcce ay ay suuf ci kaw voilà allahu akbar hmm? allah du ak ashaqu loolu bon euh, euh, c'est pas notre kii Euh, nu mu tuddati euh, suñu suñu objectif fii moo tax euh, taxaw duñ ci taxaw noonu léegi daal mu ne néew bi dafa la guñ ko woon lool fa jalasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa jalasna hawla a ne yonent waaye saasaam daal di toog waaw dañ ciy gise ne kon kenn terewul que ne laata ñuy dencum néew nit ñi toog voilà mu daal di toog fa jalasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu daal di toog hawlahu wër ko fa ka annama ala ru'usina at-tayr mel ni suñu bopp yi ay picc ci nekk mooy ñëpp ne tekk mel ni ay picc mënoon nañu ñëw taxaw suñu bopp yi te duñ yëngatu waaw mel ni ñoo xamante ni ay garab lañu dañu ne tekk waaw lépp ne selaw mu ne wa fi yadihi te nekkoon na ci loxo yonente bi alayhi salaam uudun benn ab yat benn bant yankutu bihi fil ard bu boo xam ne moom la doon eh, mel ni kuy ku koy dóor mel ni kuy gas tuuti ci suuf si waaw waaw di ko dóor ci suuf si ci ci mooy cat bi pas bi pas gas comme ni nga gase peel mooy ma jëlee benn bant bu ndaw jël cat bi catu bant bi téye benn cat bi sama loxo la nekk beneen cat bi ma koy dóor ci suuf ndànk waaw loolu la <laughs> waaw <laughs> waaw ki nga xamante nag comme booy xalaat rek nga yoroo stylo benn bit di xalaat benn affaire ñu jox la composition bi wala sujet bi nga jël di ko teg ndànk ci kii bi di def nii di xalaat voilà <laughs> ah fay la affaire bi nee nag bi nga xamante ne mooy loolu la yonent way sa san doon def léegi fa rafa'a ra'sa mu jekk rek yëkkati boppam fa qaala mu ne alayhi salaatu wassalaam bi toogee ñépp ne moom moo njëkk ne tekk ñépp ne kenn waxut muy def loolu ba mu paree mu jekki ne ista'iidu billahi min adaabil qabr marratayn aw salaasa mu ne ista'iidu ñaan leen borom bi musal leen waaw daw leen ci seen borom ñaan komu mu musal leen min adaabil qabri ci mbugalu li nga xam ne mooy bàmmeel marratayni nee na mu wax leen ko baamu leen ko ñaari yoon aw salaatan wala ñetti yoon waaw imam Abu Dawud mu ne zaada fi hadith Jarir ha huna mu ne ci hadith Jarir la Usman haddathana Usman ibn Abi Shayba qaala haddathana Jarir après mu ne la taxawal mu indi la beneen càll la wa haddathana Hannad ibn Sari qaala haddathana Abu Muawiya mu ne nag dee Jarir ibn Abd al moom ni mu ko solowee moom ta version am nam ñu ko nettalee fii nii dane moom naan zaada yokku na fii xadiisi Jarir